fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaatu wa salaam fi kitaabil buyuu' fi baabu maa nuhiya anhu minal buyuu' an Abdillahi ibni Umar radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil muzaabana an yabii'a tamara haa'itihi in kaana naxlan bitamrin kayla wa in kaana karman an yabii'ahu bisabiibin kayla aw kaana zar'an an yabii'ahu bikayli ta'am nahaa an dhaalika kullihi kon al imaam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala mu yendi fi hadisu deux cent soixante-quatre muy ñaar téeméer ba juróom benn fukk ak ñeent mu koy jële ci Abdallah mu ne an Abdillah mu ngi koy jële ci sahaabi mu ñu naan Abdillah ibni di doomi ku ñuy Umar Umar radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne neena naha tere na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam anil muzaabana tere na li nga xam ne mooy muzaabana comme ni ñu rombe woon yi nga xamante ne nii mooy lu njëkkoon comme ni ñu ko tudde woon mooy xadiisu euh, al munaabaza mu daal woon koy firi waaye gisoon nañu xadiisu ba nga xam ne xabalil xabala mu daal di koy firi naka nii noonu la wax li muy tekki mu ne kon musaabana léegi mu ne lool mooy lan mu ne an yabi'a samara haayiti mooy nit ki daal di jaay li nga xam ne mooy meññeefu toolam ila in kaana naxlan bi tamr bu dee ne moom tooli tàndarma la wa léegi moom mu jaay ne gis nga sama tàndarma yi mu Ka yow monsieur Sikaay wala yow diw da ngaa wëggoon ah kaay ma jaay la sama ta sama garabu tàndarma yi gis nga sama gis nga tàndarma yi tàndarma yi ci kaw yi nekk ci ci ci garab yi kenn yu leen léegi loolu la lay jaay lay jaay waa ji lan ne ko léegi yow ci kaw léegi moom lan la koy jënde nax mu jaay ko im kaana nax lan mooy bu dee ne tàndarma mi kaw ci ci garab yi lañ ne ci tool yi moom kenn wittu ko voilà léegi ay garabu tàndarma di tamrin kayla yow nga jaay ko tàndarma doo xam ne yaa ngeek moom hii witt nañ ko ba pare am baax tàndarma doo xam ne yor nga ko mu ne la comme mu ne la indil ma cinq tonnes wala cinq tonnes wala cinq kilos tàndarma wala quarante kilos tàndarma moom laa lay jaay sama ñeenti garabu tàndarma yee wala yooyu loolu noonu lay wax loolu mooy al muzaabana wa karama loolu nag du mbiru tàndal ba kese mu ne wa in bu dee ne dafa nekk karama mooy moom garabu raisin la yor voilà loolu mooy kar garab yoo xam ne garabu raisin ay yabi'ahu moom mu jaay ko bi zabibin kayla léegi kaylan nga ne ma mais kaylan ji nag waaye kaylan façon mesure parce que tàndal ma en général noonu lañ ko doon defee voilà mooy lañ ko doon natt voilà mooy du en volume mooy mu ne la yow ñaata litre nga yor ci sa tàndarma yi ñaata nga ne ko cent ci yor léegi mu ne kon nag yow léegi jaay ma loolu laa lay loolu la wa in kaana karaman bu dee ne karabu raisin la an yabi'ahu daal di koy jaaye bi zabibin kayla mooy raisin yoo xam ne ñu ngi ci ci ci ci ci tool bi voilà ci garabu raisin yi eh, ñu naa rek sama vignol ba lii si garab yi garabu euh, raisin yi voilà gis nga ñu ngi am nii voilà léegi nag lii nii xam nga ñor na fii mu ne bee passé lañ doon wax na affaire ñor ak bii moom ñor waaye kaay nag ma jaaye bii ëndil ma sa zabib bi mooy ma joo mooy kii raisin joo xam ne dañ ko witt ba pare ba wow ba wow voilà léegi yow nga ne man sama raisin jooju jox ma ci cinq tonnes yow ma jaay la ko moom laa la jaay sama tool bii nga xam ne ñor na ba pare bu raisin loolu dañ koo tere kay lam fekk loo dañ koy natt voilà aw kaana zara léegi nag nga ne ma mais léegi bu ma ko nattul nag ñu ne la benn la <laughs> wax rek na la <laughs> kay nag <laughs> noonu lañ ko doon defe voilà moom lañ ko doon natte mais que ñu natte ko loolu natte wuñ ko de toute façon yow man na ne manoo jaaye eh, garab gii voilà lii mu meññ sama koko yi garabu koko yii sama toolu koko bi laa lay jaay yow koko yi nga yor mais ci sa carton yee wala sa magasin da jox ma loolu ma jox la tool yi déedéet loolu loolu loolu la lay wax man da ne aw kana zara wala mu nekk bu dee am mbay la an yabi'ahu waa ji jaay ko bi kay li ta'am mooy yi nga xam ne ay xinta ah ay perte yeeg céréales yi tool boo xam ne toolu dugub la wala toolu froment la wala toolu sha'ir la muy orge wala blé yow nga ne léegi man bon léegi an yabi'ahu mu jaay ko bi kay li ta'am ci loo xam ne moom la ñuy nag ci wàllu xinta voilà ne léegi man sama froment bi kay ma jaay la ko voilà léegi yow jaay mooy benn ci yor ne moom la ëndi léegi yow ma jox la sama tool bii moom pare na ñor na ba pare loolu lay tere mu ne naha tere na mu ne naha an zalika kulli mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam yii yëpp la tere voilà yëpp la tere yii yëpp waaw mu nekk soit euh, euh, yow tàndarma garabu tàndarma mooy meññeefu tàndarma gi nekk ci garab gi ngay jaay loo xam ne tàndarma joo xam ne moom la waa ji ci ay paquet wala ay carton wala xaw ma lu mu doon ay magasin loolu nga jënd rek nga ko ak moom mu jaay mu ne loolu nga koy xay mu jël jaay la toolub ma bi wala mu nekk loo xamante ne raisin la garabu raisin yi toolub raisin bi la lay jaay raisin yi nga yor sa magasin bi wala sa saaku yi wala mu nekk ab tool tool boo xam ne toolu bas yi wala gerte wala ci dugub wala yooyu lu ci man di doon yooyu céréales yi wala orge ak bas yi wala li nga xamante ne nii mooy lay blé yooyu nga ne da ko koy jaay waaye loo koy jaay yow bas yi di bu yor nii ma jaay lu tool ba mu ne na ha tere naan zalika ñi loole kulli mboolem seen imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi beneen hadith mooy hadith deux cent soixante euh, euh, deux cent soixante cinq voilà muy ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anil muxaabara wal muhaaqala wa anil muzaabana wa an bay'i ath-thamarati hattaa yabluwa salaahuhaa wa an tubaa'a illaa bi diinaar wa an tubaa illaa biddinaari waddirhami illaa alaraaya kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bii mu ne an Jaabir ibn Abdillah mu ngi koy jële ci Seydina Jaabir radiyallahu di doomi ibni di doomi Abdillah di doomu ki nga xam ne moom la ñuy wax Abdullah radiyallahu anhuma na waxoon nañ la ne la moom Seydina Jaabir waaye naka noonu it baayam ñoom ñaar ñépp ay saxaaba lañ radiyallahu anhuma léegi nag mu ne moom naa Jaabir boo bële mu ne na tere na kan moo tere rasulu na nabiyu yonent bi alayhi salatu wassalam anil na façon njaay mi nga xam ne moom lañ xamee di al muxaabara moo lan mooy al muxaabara al muxaabara mooy waa ne man bon dama lay jox suuf si wala yow suuf si nga bay ko léegi nag li lay fay mooy bon lenn laa lay fay ci suuf si après quoi mooy <laughs> la ciy ñor dinaa am lu ma la ci fay wala wala dinaa la ci fay bon pourcentage sangam ak sangam loolu dinaa la ko ci fay mu ne déedéet parce que loolu daa defee leer voilà loolu daa defee leer waa ji fii mu ne yow liggéeyal dinaa la fay nangam bu ñoree dinaa la fay nangam voilà loo xamante ne nii pas ko ne dinaa la fay lii mu leer mais mooy ca la ngay bay te suuf sa la ca war a génnee ci loolee laa lay fay léegi nag la ma la cay fay mooy. ci benn parti daal laale ci fay léegi nag loolu le da koo tere moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ngi doon le léegi lool mu ne da koo tere wal muhaaqala ak li nga xamante ne mooy al muhaaqala léegi am na luñ fàtte woon al musannifu rahimahullahu taala di al imam Abdul Ghani bi mu waxee hadis bi daa wax benn mbir di leeral benn baat ci baat yi mu ne kon dañu naan qaala al musannifu rahimahullahu taala al-muhaaqala bay'u al-hintati fi sunbuliha bi hinta voilà loolu la war bi ñuy jàng rek koo fàtte <laughs> kon mooy kon al muhaaqala wal muhaaqala ginnaaw muhaabara léegi mu ne moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne bokk na ci Yonent bi alayhi salaam tere beneen façon njaay wal muhaaqala al muhaaqala léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne bay'ul hinta mooy ngay jaay froment jaar la woon ci yi nga xamante ne nii mooy pepp yi yi nga xam ne céréales yi fii sumbuli mu nga ca étiwam ca ak gubam la nekk comme dugub ji nekk ca gub wa voilà bi xinta nga jaay ko yow ci alhamdulilah bi nga xam ne moom góom nañ koo pare defar nañ koo pare ba nga yor ko nii mooy liñ doon wax mooy fiñ jóge woon rek ci yeneen yi ci yiñ jóg yiñ jóge sànq voilà ah mooy lii di jaay musaabana voilà loolu rek la mooy ngay jaay loo xamante ne nii di jaay meññeefu garab wax ci loo xamante ne nii moom defa moom même affaire bi la mais moom kii na ba pare fa problème bi ne parce que xam nga yow li nga xam ne waa ji yor na ko bu dee keesi tàndarma la waa ji xam na ne moom ñaata kilo lay def wala ñaata litre la lii la kantaa garab gee tàndarma yi toolu tàndarma yi moom lenn la mooy da koy à peu près loolu loolu mën naa bañ a tolloo tolu mën naa bañ a li nga xam ne leer na kene lii moom taala façon njaay yooyu boo ciy jaay di wettoo yu mel noonu dañoo war tolloo foofu la affaire bi nekk mooy mu ma daa war a am mu mu nekk sawa am bi sawa ah ñu tolloo waaye yedem bi yet kon nag mu ngi noonu le kon nag yeneen bi alayhi salaatu wassalaam tere na kon xam nañ xaa muhaaqala mooy ngay jaay li nga xam ne pepp céréale di froment boo bële nekk ci gubam mooy ca épiwam ca tool ba ca ca ca ca ca banqaasam ca tool ba léegi nag bi xinta nga jaay ko boo xam ne moom moom bu dee comme bu doon bu doon tay de <laughs> naan dañ naan fi ñun dugub mooy loo xam ne déqi nañ ko non non boj bo nañ ko ba pare ah da góob nañ ko ba bojju ko ba am dugub ji nii nga ne loolu nag laay jënde yow sa lay tere loolu mooy almuhaqala léegi mu ne wa anil muzaabana waaye tere na al muzaabana muzaabana mooy ñoxoon sànq ta hadith bi ñu jógee bu sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa radaahuma moom boobu daal dina koy leeral mooy waa ji day jaaye li nga xam ne mooy meññeefu toolam bi mu jaayee bu dee tàndarma mu jaayee kooku tàndar bu dee bu dee ay tàndar garabu tàndarma la mu jaay ko tàndarma bu dee ay raisin la mu jaayee ko raisin boo xam ne bu wow la bu fi ne ba pare wala mu nekk ay pepp ak yooyu céréale mu daal di koy jaay boo xamante ne nii moom daal dinay koy defar ba pare loolu la lay tere voilà kon loolu mooy wal muza wal muza anil muzabana wa an bay' bokk na beneen façon boo xam ne yeneen ci bi salawatullahi wa salamuhu alayhi daf koo aay daf koo xaraamal tere wa an bay'i samarati hatta yabdu salahuha mooy tere na tamit wa an bay'i ñuy jaaya samara meññeeku garab ga ak fu man di doon hatta ba kera yabdu alay feeñ salahuha njariñam mooy kalay ñore lool romboon nañ ko ci hadith bi nga xamante mooy hadith sayyidina ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abdallah ibn Umar ci boppam solo woon na lu mel nii ak moom moo ko solo ak Seydina ki nga xam ne mooy Anas radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon nag mu ngi noon wa an tubaa waaye bokk na ci beneen boo xam ne da koy tere wa an la tubaa waaye day tere it ñu bañ a jaay ñu bañ leen a jaay yenn ci illa bi diinaar yow bu dee ne bo mooy lii dañ koo tere léegi nag bu dee ci xaalis la walla mooy walla tubaa ñu bañ koo jaay benn ci mu lim nii du ñu koy jaay muzaabana wala muhaaqala wala yooyu wala li nga xamante ne mooy muxaabara lool mooy dañ koo tere voilà léegi wa an la tumaa ñu bañ a jaay illa bi dinaari wa dirham lu dul mu nekk ci diinaar ci xaalis bi nga xam ne mooy ci ci or voilà pièce or wa dirham ak pièce xaalis voilà mooy bu dee loolu parce que léegi waxoon naa la lan mooy problèm bi waaw waa ji daa yor carton bi tàndar naam fii teg voilà yu mu yor xam nañ ne moom 15 kilos la ci yor wala benn tonne man sama tool bee waa ji ma koy à peu près nee na à peu près la léegi man ma ne ko jaay naa la loolu sama garab gi sama garabu tàndar ma yee loolu la dañ naa la lool ci boppam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere parce que. mooy daa am ak di mooy daa am ak jaxaala bu ci ne lan lañu mën a quantifier kee même lu lu xar xar li muy ma a mën a précis précis bokkuñ moo tax yeneen précis am na ci yeneen xadis lii nag ci saraay lañ ko rono bu ñuy def sara yi voilà këne loo ne ne waa léegi bu ngeen est-ce bi nekk ci kaw garab gi boo ngeen ko daggee teg ko ba mu wow est-ce que moom poids wam day wàññee ko ñu ne ko ah kay mu ne kon non mu ne déedéet voilà <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu ne kon affaire bi loolu la waaye nag bu dee ci xaalis la nga ne ah bon léegi mooy keesu tàndarma gële yow bu la neexee léegi nga jaayee ko ak lan li nga xam ne mooy xaalis wala tàndarma jee nga xam ne yow fa tool bu la neexee bu boobaa nga ne ko man bon man damay jaay sama tool bi loo koy jaay deux laa koy jaay voilà duru voilà bu ko neexee bu ngeen ci d'accord nga jaay loolu mooy illa wa la tuba illa bid wa dirham wala loolu voilà ndax bu boobaa soxlawuñ mu maa xalaat ndax lan ñaar yooyu bokkuñ voilà dinañ gis ci baabu riba que ni yi nga xam ne fa la riba maanaam ak riba man la am xamante ne nii ndax façon tàndarma nga koy jënde tàndarma te tolloowul loolu manu la ne voilà loolu manu la nekk or ak or manoo ñëw naan damay jënd sa or bii di ko jënde or bii waaye nag bon sama or ren la yow ta da wa mooy loolu manu la ne loolu mooy problème bi moo tax mu ne wa an la tuba te ñu bañ koo jaay illa bi dinar di ko jëndee waaye di ko jaay lu dul bi dii léegi bu dee lool la ah bu la neexee nga jaay sa tool bam des li mu ne eh, bi nga xam ne nag dane hatta yabdu yabdu salahuha boobu moom mooy bu lee ñorowul boobu même ak diinaar bu baax voilà bon loolu am na yeneen condition yoo xam ne boo demee ci saraa yi <laughs> foofee dina fa am na yoo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah dañ see wute bu dee euh, bon loolu jarul ñu koy wax quoi que ne euh, mooy <laughs> di jaay loo xam ne yow ñorawul waaye nga koy jaay comme toolu tàndarma bi waaye yow da nga koo bëgg a dagg léegi voilà léegi <laughs> voilà léegi mooy bu ma ko jëndee même xam naa ne ñorawul mais dama koy dagg parce que sama généel yi wala sama nag yi laa ko bëgg dundale ñu am li ëpp ci ñoom ñeenti mazhab yëpp dañ ne loolu mën naa ne ba mu des ñoom bon <laughs> ñoom Ibn Shubrumat fa ñoom kii ñoom euh, Sufyan rahmatullah as-Sawri rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ah non non non loolu man du la ay daal Ibn Abi Layla rahmatullah alayhi mooy euh, imam euh, Sufyan ak Ibn Abi Layla mais loolu tax ñu jóg parce que loolu waruñu ko woon wax wala waaye jéeg waaw kay wallahu ta'ala alam léegi nag mu ne kon wa anna tuba ñu bañ koo jaay illa bi dinar lu dul kon yi mu tere nee mooy euh, euh, euh, toolu tàndarma nga koy jaay tàndarma loolu dañ koo tere waaye bu dee ne toolu tàndarma bi ngay jaayee il wala wala tuba mu bañ koo jaay illa bi dinar bu dee ay yeneen monnaie la para xaalis mooy or pièce or wala leneen euro dollar dalasi wala franc wala loolu ma ne wo wat jën xamee ak jërëm ba mu des al-araaya léegi moo lan mooy al-araaya al-araaya <coughs> mooy al-araaya bi <coughs> mooy bindi da koo seppee mu xarama loolu lay mooy ah, parce que al-araaya al-ariya mooy benn li al-araaya loolu mooy lan loolu bon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute léegi dañ ciy wax benn kese parce que euh, euh, dañ cee wute vraiment dañ cee wute wax yi bari na lan lay tekki waaye dañ ciy wax benn kese parce que newuñ ci sara quoi voilà <laughs> léegi après ku bëgg nag lu gën a yaatu ci araaya yi da dem ci loolu la définition léegi nag al-araaya mooy lan daal bokk na ci définition yi nga xam ne ñoo gën a siiw te loolu comme ku mel ni al imaamu Maalik ibn Anas rahimahullahu taala moom la wax comme li nga xam ne al imaamu Buxaari dina waxam jooju ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim moom da ne al ariyatu mooy li nga xam ne nit ki day am ci toolam toolu tàndarma lay yor léegi mu am ci yoo xam ne ci tàndarma yi da koo jël ne garab yi comme ne cinq yii ci sama toolu tàndarma yi jox naa ko diw voilà moom yow may naa la ko léegi nag waa jooju moom saa su ne day ñëw di dugg si ci tool bi ngir dem ci tàndarmaan yooyu am lim day witt léegi nag suuf ko borom boolu tàndarma yi waa ji waa ji may tàndarma yi baaganteem yi muy def ci tool bi di ñëw ak a génn da koy lool léegi nag su suñu borom may ko sariya daal di koy may kii ne ko léegi mooy ah, bon loolu ko mayoon mën nga ko jënd bu la nee mooy may nañ la nga jënd ko ci tàndarma yow yoo xam ne moom yor na ko voilà bu dee am na yeneen tàndarma ne ko bon tool bi yow cinq tàndarma yi nga ko mayoon ci tool bi te moom ak duggal fi di ñëw di dem ak a ñëw loolu da lay léegi nga ne ko bon léegi euh, bon sawaay est-ce que da am yeneen tàndarma yoo xam ne nañ ut ku ñu ak peu près tàndar cinq garab yi ñaata la la mu doon yow bu dee yor nga lu tool doon wala man nga koo jële feneen bon ñëw jox ma loolu Euh, non man ma ma ñu xam ñaata la man ma jël loo xam ne tàndarma joo xamante ne nii ay keesu tàndarma wala à peu près lu tolloo yow cinq garabu ma yi juróomi garabu tàndarma yi ma la fi bàyyi ma jël lu toll noonu ci tàndarma joo xam ne ju pare la ma jël la ko jox la ko bu ko defee yow dootoo ñëwati ci tool bi voilà loolu mo <laughs> voilà loolu nag loolu mooy yonent ba sa sam da ko permettre xam nga lii dañ naan mais bii boobu lañ jóge benn la mooy yi nga xamante ne nii mooy almuzaabana ak gaa yoo dañ naan la waaw waaye ash-shar'u ash-shari'u moom mooy jël ci lu ko neex daal di ciy settee lu ko neex mooy ne xam nga léegi dañ koo tere waaye ci condition yu mel nii dañ koy permettre nit ki moo ndax lor goo xam ne moo nar a ci ay mbiram ci alalam ñu ne ko léegi yow tàndarma yi nga mayoon waa ji fii garab yi léegi yow jox ko ay tàndarma yoo xam ne équivalent lu tollook garab yi nga ko jox. la ca la ca war a nekk ca meññeef nga jox ko ko léegi moom dootu loolu ci gàttal mooy alaria am na nag tekki yoo xamante ne ni ku ci bëgg lu a mu daal di dem desara yi insha allahu taala léegi nag al imam al maqdisi rahimahullahu taala mu ne woon te moom lañu waxoon ne dañ koo fàttoon dañuy jàng mu ne al mooy baat boobu ci xadis bi gis na ni loolu mu ne mooy bay'ul hintati fi sumbuliha bi bi xinta mu ne mooy jaay alxinta mooy le froment genre céréale la voilà waxoon naa leen fi kañ <laughs> am na ci koor gi walla ak kii ñu ma doon daan maa ngi foromaale ba ma ko dalee dégg ba léegi man maa ngi ko doon door a ñam bés boo fa fan yooyu voilà fa wala ñam wala gis voilà <laughs> mooy bay'ul hinta fii sunbuliha bi hinta mooy daal jaay céréales yooyu hinta fromage mu nekk ca gubam ba koy jaay ci loo xam ne yow boo xam ne moom yaa ngi ko yor nii wala waa ji yor na ko moom lay indi nga jaay ko sa tool bi loolu lay tere léegi nag euh, xaw ma noonu la yem nii ndax hadith ñaari hadith moo def buntu bi jeex